A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Ruum. Kon ñu ngi woon ci saar bi nga xam ne mooy Ruum. ñun ñu ngi woon nag ci li nga xamante ne mooy ba ci juróomeelu laaya bi gisaale woon nañ li nga xam ne moo xewoon geroog bi nga xam ne ci la saar bi wàcc siggante seydina abu bakrin siddiiqu radiyallahu anhu wa ardaah ak ki nga xam ne mooy Ubay na Xalaf ak paawu Màkka yi ak ni nga xamante ne noonu la leen noonu la mbir mi daal di xewee léegi nag fii adnal ardi lañ fàtte woon ñëwaat kon suñu boroom dane xulibati ruum gañe nañu ruum fi annal ardi fi nga xam ne moo gin a jege ci suuf si loolu am ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne adriat la te mooy ndax adriat benn réew benn gox la benn dëkk la boo xam ne ñu ne boobu mooy fi a jege ci réew yi nga xam ne mooy arab yi ak Sham mooy fi nga mooy réewu Sham mooy réewu byzantin yi romain yi foofu ñu moomoon foofu fële ca Syrie gu Magga mooy fa ki a jege réewu arab yi foofu fële foo fële la am ñu ne déedéet mbir mi fi mu xewoon du Adrien de waaye mu ngi xewoon fi nga xamante ne nii mooy jazira te mooy kon fii adnal ardi bu boobaa mooy réewu romain yi fi nga xam ne mooy ci waa Byzance fi gën a jege réewu waa waa waa Perse voilà foofu la mooy ca frontière Perse foofule nga xamante ne ci aljazira nekk léegi côté Irak foofu la nekk ñu ne foofu la woon te Irak foofu yépp ci réew perse ci perse euh, empire perse la bokkoon ñu ne fii adnal ardi foofu la mooy aljazira mooy fi nga xamante ne nii ci Irak nga xam ne mooy bërëb bi gën a jege réewu perse yi réewu romain yi fi ci gën jege frontière ak réewu li nga xam ne mooy perse yi loolu benn wax la am ñu ne am beneen wax ñu ne déedéet Ordon la mooy Ordon ak Palestine ardi ñu ne foofu la wallahu taala alam ordon mooy Jordanie ñu ne foofu la woon nga xamante ne dafa jege moo gën a jege li nga moom itam dafa jege li nga xamante ne nii mooy réewu Makka moo gën a jege Makka mooy dafa jege noonu soriwul réewu arab yi noonu le wallahu taala alam kon suñu borom waxoon nag ne loolu mu ngi am fii bi tay siniin léegi nag ci loo xamante ne ni entre ñett ak juróom-ñeenti at la de lillaahi ñeel na boroom bi al amru mooy mbir mi li nga mooy dogal yéeg lépp luy xew min qablu ci li wa min ba'd ak après de wa yawma idin te bu keroogee yafraxu dina bég almu'minuuna way ngëm yàlla yi bi nasrillaahi ci ndimbalug yàlla gi nga xam ne moo koy jox ku ko soob ci jaamam yi mooy def ku ko neex ay yéefér yuy xeex sax ka ci gañe borom bi moo ko def waaye ay jullit yuy xeex ak yéefér ka gañe it borom bi moo koy def te ñamuy dimbali nag mooy ñu gëm borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg même bu dee léeg-léeg ci biti nii borom bi day def loo xam ne nii ci biti defet lay niru moo gën ci moom te lool dinañ ci gën a ñëw buñ ñëwee ci suuratul bu ñu ñëwee ci ghazwatu badrin ci suuratu ali imran fi mi non ghazwatu ah, euh, uhud fi nga xam ne ci la ko suñu borom tabaaraka wa taala di nettali ci ali imran insha allahu taala mu ne yansuru man yasha borom bi mooy dimbali na ku ko soob wa huwa tamam al azizu ki noot ci nguuram arrahimu mooy aji yërëmaakoon bi mu ne lii nag ma wax ne romains yi dinañu gañe mooy waadallahi mooy digub yàlla bi nga xam ne laa yuxlifu llahu waada te borom bi tabaraka wa taala du wuute mukk ak li nga xam ne moom la dige walakin na waaye li am ba des mooy aksara naasi lépp ci nit ñi rawatina yéefiru màkka yi laa na xamuñu tus tëgg mu ñu wax joojale na ñoom nag li ñu xam muy ëpp ci nit ñi di yi xam nga lan la xam ci àddina bi mooy na ñoom de dinañu xam zaahiran lu feeñ nii rek minal xayaati dunya ci li nga xam ne mooy àddina gu doya di kiita daal di suufe wahum waaye nag anil axirati ñoom ci wël al axira hum gaafiluuna mooy dañu ko wóo dañu ko yëgadi di bàyyi alaaxira mooy ne ñoom seen xam-xam yépp zahiran la ñu xam min al xayaati dunya ci dund bu jege gii mooy nan la ñuy defare seeni affaire moom nan la ñuy amee ay dund nan la ñuy defare ay tali nan la ñuy defare ay réew mu mel ni panaal nan la ñuy mën a dunde fii mel ni ñu nekk jàpp ne mooy seen àjjana loolu moom dinañ ko xam noonu waaye it li jëm ci wàllu exploration de la terre mooy nan lañuy trouver yenn yi di di trouver yenn yi ci jaww jeeg yooyu mooy lu feeñ la minal xayaati minal xayaati dunya ci dundu gu jage gi mooy di dem ci kaw di dem ci galaxie di dem yooyu yëpp loolu lépp zahiran minal xayaati dunya la lu feeñ la nii rek loo xam ne yéefér yi ci boppam suñu borom nee na ñoom loolu la xam moo tax jamais ñu xam la ca gannaaw moo tax ay trou noir mu nekk mu nekk loo xam ne mooy kenn xamul lan la ci ñoom mooy xamuñu exactement trou noir lan moo nekk ca gannaaw ndax mënuñu koo xam c'est impossible ñoom ko mën a xamee mooy li lool kese la ñuy xam waaye kay def la ka nekk ca gannaaw di def kooku moom dañ koo réere moo tax mu ne wa hum anil axirati te ñoom ci wàllu alaaxira ba nga xam ne foog nga gëm foog nga gëm yàlla gëm foog nga gëm alaaxira ngir mën ak accéder ci lu raw loo xam ne moo féete kaw lu feeñ nii rek muy baatinu al addina bi loolu moom da leen a réer da leen a échapper complètement moo tax Iblis da leen di wan yenn yi yooyu ñuy gis ak yi nga xamante ne ñoom seeni effort a leen koy may yooyu noonu loolu lépp zahira min al hayatid la léegi nag loolu la waaye kanta baatin ba la ca ak la nga xam ne moo ne ca gannaaw borom bi nga xam ne mooy def loolu moom da leen riir ndax gëmuñu yooyu wahum te ñoom anil aaxirati moo tax boo leen di wax mbir alaaxira dañ ko yëgadi jàpp ne kii dafa ñàkk moo tax dafa manul li ñu man walla dañoo manul lii buñ amoon li ñu am dinañ génn ci seen xalaat yi ñu naan ay alaaxira ci yooyu awalam yatafakkaru suñu borom ne waa ñoom xanaa duñu xalaat duñu fàttaleku duñu xalaat di fàttaleku fii anfusihim ci seen bopp mooy toog di xalaatal seen bopp toog waxtaan ak seen njegenaay maa xalaqallaahu ñu xam ne borom bi de bindul as-samaawaati asamaan yi wal arda ak suuf wa maa baynahuma ak li ci diggante bi illaa bil haqqi lu dul ci dëgg mooy dëgg gi nga xamante ne nii moom la jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ci moom moom dëggu googu ci la bind li nga xamante ne nii mooy asamaan yeeg li ci diggante bi mooy ñoom yoo ñuy di ko gis noonu nga xam ne moom la ñuy gis muy zahiran min al hayati ñoom dañoo na réer kene borom bi moo ko bind te tegu ko lu dul illaa bil haqqi dudul ci dëgg ak li nga xamante ne nii mooy dëgg googale wa ajalin waaye da ngir do ajalin ak mu am àq boo xam ne musamma boo xam ne bu boroom bi tudd la ne bu jotee asamaan ak suuf ak li ci diggante bi lépp dina ràpp ne waaye wañ na kathiran waaye li yëpp minan naasi ci nit ñi bi liqaa'i rabbihim ci dajeek seen borom de biñ war a dajeek moom yawmal qiyaam la kaafiruuna dañu ko weddi de mu ne awalam yasiiru suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab bi nga xam ne mooy juróom-ñeent bi mu ne awalam yasiiru moo ñoom lan moo leen teree lan moo leen teree dox nañ leen teree voyage fil ardi ci suuf si fayanzuru ba bu ko defee ñu daal di gis kayfa kaañu xool kayfa kaana naka la nekk woon aqibatu alladina min qablihim mujjantaluk ñi leen jiitu woon doon weddi yàlla borom bi tabaaraka wa te jiitu leen fi nan lañ mujje woon kaanu dinañu gis bu ñu wëree dem Égypte dinañ gis ne haa ki tabax euh, euh, abu simbal bii de le sphinx le sphinx waaye ki nga xam ne moo tabax les les les les les palais de Luxor muy Firawna ki nga xam ne moo fi def pyramide yii dinañu xam ne haa ñu doxantu ba fa beneen yeneen mooy nga dem Babylone yooyu yëpp nga gis mbir yi ni mu yéemee ah dinañ xam ne kaanu gaa yooyu la de ashaddu minhum ñoo leen gënoon a tarqu watan doole wa athaarul arda te ñoom daal dinañuy jeexital def ay jeexital ci suuf si wëlbati suuf si mooy liggéey gi ñu liggéey suuf si comme lam ne tusiirul arda nagwa gam muy wax ci suuratul baqara day wëlbati suuf si mooy ni ñu wëlbatee suuf si soppi suuf si def fi ay jeexital daal di koy liggéey ci wàllu mbay waaye ci wàllu construction ay tabax waaye yooyu yépp mooy li ñu fi def gaa ya leen jiitu woon ñu ñoo leen ko ginoon ñoo leen ko ginoon a tarle fuuf ñoom waa Quraysh yi wa amaruha te dëkk te dëkk nañ ci suuf si ak dundal suuf si di ko dundal ak ñoom ni nga xam ne noonu mooy ñoom ñoo leen ginoon gudd fan benn waaye it yiñ fi tabax loolu moo gën a foo moo gën a yàgg fuuf gin fee yàgg aksaral ëpp fuuf dundal suuf si def fi ay tabaxa ci njéndéeg lu ne lu ëpp mimma amaruha loo xam ne ñoom waa ñii ñoom daal dinañ koy dund te tamit daal nañ ko fiy def de wa jaatuhum mu dikkal leen ñoom ñële ñoom ñoo ñële rusuluhum seen yonente yi alayhim salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer yi gëmloo leen nag bu leen yaakaar ne àddina bi lii ngeen fi nekke di tabax ay cons di tabax ay tabax di fi def ay système d'irrigation borom bi may leen gudd fan ngeen nekk ci seen óola laa ngeen jàpp ne loolooy àddina bi loolu taxul de yonent yi ñëw leen andil ay preuve ay lay yu leer yuy wane ne borom bi leen may lii lépp kattanal leen lii lépp moom ngeen war a jaamu nañu lañ def famaa kaana allahu waaye gëmuñu ci tus waaye famaa kaana allahu mu ne borom bi tabaaraka wa taala nekkul woon de li yadlimahum nekkoon mukk di leen tooñ walaakin waaye li am ba des mooy kaanu nekkoon nañu anfusahum seen bopp dong yadlimuuna moom lañ doon doon tooñ de seen bopp lañ doon tooñ ba ñu weddee li leen borom bi tabaaraka wa taala xéewal yam leen defal summa ginnaaw gi kaana mu ne ginnaaw gi gis nga ba ñu tooñee seen bopp nag te borom bi tooñu leen summa ginnaaw gi kaana mu nekk aqibata alladina saaw suwa mu nekk mujjantalu ña nga xam ne asaa u ñoo ñaayu asuwa indi fa yi nga xamante ne nii mooy bàkkaar yu ñaaw ya ñu gën ñaaw yi indi fa yi nga xamante ne nii mooy yu ñaaw ya doon ko def ci kaw suuf lan moo nekkoon seen mujjante mooy asuwa mooy mbugal mu tar ma laa leen teg muy ba pare fii ci kaw suuf waaye asuwa indi leen mbugal mu tarum jahannama falaa leen dugal lan moo waral loolu mu ne an kaddabu ndax li nga xam ne moom la ñu weddi bi aayaatillaahi ci màndarga yàlla yi tabaaraka wa taala wa kaanu ta nekkoon nañ ba ñuy